ci suñu jotaay bii ñu génn bi àwnillaahi wa fadlihi wa minnatihi ñu ngi woon ba léegi ci tarjama seydina alxuseyn seydina alxuseyn ibn ali ibn abi taalib radiyallahu anhuma wa ardaahuma ah. gisoon nañu ci suñu jotaay bi weesu ni nga xam ne noonu la saxaaba yi ak kubaraau taabiin yi bi nga xam ne ci lañu yëg ne seydna al dafa dogu ne day dem al iraaq ni nga xam ne noonu lañu ko ku nekk dal jóg ngir conseiller ko mu bañ a dem ndax at diinu an naa qulnaa man loolu la yonent bi alayhi salaatu wa wax mu ne lillaahi wa li rasuulihi ak mbooloom jullit ñi diine ji laaye biir la waaw comme li waxoon rek sama yoon newu ci abul ci lislaam te bokk na ci juróom-ñaari xaq yi nga xam ne moom la yonent bi salawaatullaahi wasalaamuhu alayhi wax de jullit bu ne moom la amal ki ci des waaw te loolu lii ñu doon def Seydina al Xuseyn amul ku ko jomb amul ku mu jomb ak ki mu doon waaye suñu boroom ci woppam moo wax alayhi salaatu wasalaam wa shaawiruhum fil amr waxtaanal ak ñoom ci mbir yi wa huwa annabiyyu alladhi yunzalu alayhi alwahyi moom la yonent bi moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la wahyu bi wàcc ci moom suñu boroom di wax ak moom pourtant nee na ko wa shawirhum fil amr fa idha azamta fatawakkal ala allah dee leen consulter ci yenn yi moo tax Uhud waqatu Uhud gis nga keroog bañ yégee ne waa Makka ñi ñëw yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa leen a consulter te xalaat ba mu ba mu mujj doxal bokkul ak moom bi li nga xam ne moom lool lay lool la naroon a doxale parce que da leen ne woon man li ma gis mooy ñu toog fii daldi def méthode embuscade ak garde dëkk bi ba waa Quraysh lu ñu fi agsi am ñeneen ñu gis leneen te ñoo ëppoon surtout ñi nga xam ne ay shabab la ay jeunes la ñoon te fekkewuñu woon Badar bëggoon a fekke xéewal bu toll noonu xare ci yoonu yàlla ñu fexe ba mu génn te pourtant loolu taxul loolu nekkul woon la mu dëgg bëggoon a def waaw waaw gis nga keroog xandaq xandaq seydna salmaan al farisi moo joxe radiyallahu anhu salmaanu ibnul islaam xalaat nañ defar xandaq yonent bi aleyhi salaatu neewul déedéet xandaqi lan man la bu waroom bi di waxal déedéet te saxaaba yi loolu lañ xamoon mooy amul kenn koo xam ne jomb nga foo xam ne yow ci jullit ñi kenn du la wax kenn du la conseiller waaye gis nga Seydina Al-Husayn neewu ci kenn dangeen maa gën a xam li may def lu tax ngeen may conseiller ah soxlaw ma seen conseil waaye téye leen déedéet day dëgg nga wax mu wax la moom li mu gis waaw loolu mooy li nga xam ne humul ladina rabbaahumul mustafa wa kafa ñii la yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu yar te ku mu yar doy na waaw ku mu yar doy na lépp ci waxtaan la ci conseil bu rafet ad diinu an waaw gis nga liñ ko doon conseiller jëm ci yàlla di tibb ci di ko fàttali yàlla di yonent bi aleyhi salaatu salaam ci yooyu moom itam loolu la leen doon tontu waaw ci loolu la leen doon tontu lépp di tourner autour même chose allah wa rasuluhu sallallahu alayhi waaw loolu moo tax bu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci dundam gi bari na yu mel noonu waaw bari na yu mel noonu ñu laaj ko naan ko lii wala est-ce que lii nii duñ defee nii est-ce que duñ def lii te ci kenn lu tax nga naan ma lu tax ñu def lii danga maa gën a xam déedéet wa kadhalika ibnuhu wa rayhanatu sayyidna al-Husayn radiyallahu anhu la xam-xam ne diine ji lii la al ba'duhum awliyaa'u ba'd ñenn ñi ñoo méngoo mbiru ñeneen ñi waaw te tamit da saxaaba yi radiyallahu anhu ak salaf yi euh, li nga xam ne am na loo xam ne dañ koo ëppale fuuf génération yi ñëw après mooy ñoom li nga xam ne xam nañ ne jàpp nañ ne lii mooy dëgg bu ñëwee bu taxawee ak koo man di doon dinañ la ko wax moo tax ku ci nekk santiiru xam nga riwaaye gis nañ ko bi asaaniida saxiixa waaye wa bi asaaniida da'ifa te yu da'if yi ëpp waaye yu wér yi ku mel ni Mawlaana Ibn Umar amul woon benn gene ngir dem wax ak Seydina al Xuseyn neewul oh doomu yonent bi alayhi salaam kon freiné kon manumaa wax ak moom déedéet loolu amul ci lislaam waaye it Seydina Abdallah ibn Amr ibn al neewul man de bim naan man de bu ma Seydina al-Husayn bu doon ne jote woon naa ko laata muy génn kononte kon doonuloon dem lu dul mu noot ma bu ma ko daboon waaye Seydina Mawlana ibn Abbas radiyallahu anhu neewul huwa huwa al radiyallahu anhu kon man manuma ko wax dara déedéet waaw dafa ñëw wax ko xalaatam wax ko lim xalaat ci mbir yi naka noonu abdallah ibn zubayr ibn al-awwam genewul ngir ñëw wax moom waaw mooy yii nag bi mu deñee ci àddina bi ci la yàqute yi bari rawatina ci diine ji parce que mooy diw kenn du ko wax dara waaw mooy taalibe bi bu gisee loo xam ne yaakaar ne amaane lii njuumte la wala amaane lii kat sëriñ bi est lii la man na ñëw mais ak ni mu koy defee waaw mais doo ñëw toog naan nañ ko bàyyi waaw après mu def ko ngeen bëgg jël jëfam jam def ngeen def ko ab règle nag def ko boo xam ne qur'aanun yutla la ne ndax moo ko def léegi boo ñu boole ko ci sariyaan alors que du lool alors que du loolu waaw xoola yonent bi sa salaatu salaam keroog pour bañ a sori ci liñ doon gis ci wàllu Tabuk hein Seydina Salama ibnul Muhabbiq gisoon nañ tarjamaam moom radiyallahu taala anhu nee na yonent bi aleyhi salaatu salaam keroog bañ nee Tabuk dafa dugg benn kër gis benn baag bu ñu lonku mu nar cee ñu nar ko cee jox mu jàpp ñu ne ko ah yonent bi aleyhi salaam lii innaha maytan lii mooy lii nii der bi récipient bi muy baat bi en fait c'est fait par la peau animal d'un animal mais boo xam ne dafa médd waaw mu ne dibaaruha julu eh, eh, eh, dibaaruha tuhuruha waaw tuhuru dibaaxil maytati ah juluudil maytati bokk dibaaxuhaa dibaaxuhaa tuhóoruhaa waaw mooy bàyyi wuñ ko noonu dañu gis bi mu ñëwee ñu ne ah yonent bi aleyhi salaatu salaam lii medd la de waaw loolu mooy conseil bi mooy ah ah ah ah yonent bi aleyhi salaatu salaam lii medd la de neewuñ moom moom la borom bi wax wax yu waaye gis nga mu jàngal leen ci loo xam ne bu ñu noppi woon duñu ko xam mu ne leen tuhuuru dibaaguha tuhuuruha waaw li ko la bañ ko wullee ba def ko nii looloo ko laabal ñu jànge ci loo xam ne ba ilaa mi diin ci lañu xame ne kon ber bu ñu ko tanee day nekk loo xamante ne nii day laab ak xadiisu sayyidatu maymuna bintul xaarisi ummul mu'miniin radiyallahu taala wa ardaaha kon gis nga mooy loolu dafa bari ci dundug yonent bi alayhi salaam noonu képp la saxaaba yi doxale waaw te mbir mi nag loolu mooy dëgg waaw <laughs> xoola <laughs> eh, eh, Seydina Siddiq radiyallahu anhu doon na wax lu mel noonu eh, ak li nga xam ne loolu la waxkat ne man la qaraabatu rasulillah wal xadiisu fi saxiixayn mu ne moom Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu la qaraabatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ahabbu ilayya min an asila min qaraabati waaw moom laa doon wax keroog ni Seydina Omar doon doxalan doxale ñoom Seydina al Xasan ak Seydina al Xuseyn ma ne la woon ana kan moo gën a xam ndénkaane yonent bi aleyhi salaatu salaam bi mu doon wax uzakkirukum allah fi ahli bayti uzakkirukum allah fi ahli bayti uzakkirukum allah fi ahli ana ndénkaane lool ku ko gën a xam seydina omar in lam yakun as-siddiq mooy as-siddiq kese moo ko gën a xam te moo ko gënoon a jàpp seydina siddiq te pourtant kero bi mu koy wax benn xew-xew la woona ah, fekk sayyidatu fatima moo ko doon laaj radiyallahu anha pour mu jox kon comme que yonent bi aleyhi salaatu génn na àddina moom mooy xalifa bi kon léegi moom nañ ko jox miraasu miraasu yonent bi aleyhi salaatu ndox ndax mooy doomam Seydina Siddiq radiyallahu anhu neewul hee kii mooy bad'atu rasulillah waxul lool de kii la yonent bi aleyhi salaatu salaam wax ne inna Faatimata comme niñ ko gisoon fan yee bad'atu minni ah mu ne lu ko lu ko merloo moo may merloo lu ko neex moo may neex ci beneen riwaay lu ko neex moo may neex lu ko ku ko merloo man nga merloo fa man ardabaha faqad ardabani sayyidna Siddiq waxul ne ah man nag je suis en face de kooku ah <laughs> ashrafu nisa'in arafathu al-ard kii mooy ki gën soxna su masa teg tànkam ci kaw suuf mu ngi nii muy sayyidatu Fatima az-Zahra kon nag bon naa ko defal naa ko jox rek géedéet dane ko man dégg naa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ne ñun yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam kenn duñu doon waaw kenn duñu doon lépp loo xam ne banañ ko fi day nekk li nga xam ne sarax la allahu akbar allahu akbar boobu la doon waxe ci la doon wax après ca fin ba ca xadis boobu la doon wax ne la qarabatu rasulillah allahu akbar moom sayyidina siddiq radiyallahu anhu wat naa ci yàlla ne jokk mbokk yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo ma gënal fuuf te moom laa gën a ko jokk man sama mbokkoo waa banu Taym ak ñooñu waaw waaye nag li ma koy bëgg a jokk kenn du jokk mbokk googu moom laa la doon moom lañ la doon wax ci discours Ghadir Khoum bi nekkul ne cela veut dire ku bokk ku njaboot yonent bi aleyhi salaam bu ne ku nekk njaboot yonent bi aleyhi salaam rek loo wax lu nekk qur'aanun yutlaa la déedéet déedéet waaw waaw Seydina as-Siddiq ne non parce que sa mooy yonent bi aleyhi moo ne woon ñoom duñ leen yonent yi aleyhi salaatu salaam kenn du leen doon foofu nag la doon waxee naan walladhi nafsi bi yadihi la qaraabatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ki nga xam ne man sama sama loxo mu ngi sama bakkan mu sama bakkan mu ngi ci loxoom muy borom bi subhaanahu wa taala ah ah jokku mbokkoo yonent mi aleyhi salaatu moo ma gënal fopp man as-Siddiq may jokkoo sama may jokku sama mbokk sama mbokk nga xam ne moom la ma suma borom booleel ci wàllu deret waaw waaw kon nag loolu la te pourtant xam na ne yonent bi alei saatu salaam wax na ne kii ku ko ku ko merloo man nga merloo waaye lii du merloo waxoon naa la fi ne yonent bi alei saatu salaam képp koo xamante ne nii li mu waxoon keroog comme niñ ko tuddee woon keroog bi ndaw sa al-Maxzumi ya sàccee ba ñu wax Seydina Usaama radiyallahu anhu al-Hibbu ibnu al-Hibbi ngir mu dem wax def intervention yonent bi alei saatu salaam dafa meroon lool sax dafa meroon lool sax waaw dafa meroon lool sax waaw mu ne ko atashfa'u fii haddin min hududillah ya Usaama mais Usaama da ngay jéem di intervention ci pen boo xam ne ci penu buur yàlla yi ngay ngay def intervention maa ngi wàcc yàlla ne bu doon ne sayyidatu Fatima mii moo moo faboon man maay dagg loxoom loolu la waxoon kooku hein Euh, pourtant moo taxoon ma ne la taa yële euh, bu bu yàlla dogaloon kenn koo xam ne léegi ci sëtam yi la bokk alayhi salaatu wassalaam def loo xam ne dañ koo war a teg pen teguñu ko ko teguñu ko ko loolu mooy wane ne ku loolu moo koy merloo moom waaw loolu ci boppam bañ ko koo teg ci boppam moo koy merloo waaw loolu nag saxaaba yi dañ koo xamoon bu baax moo tax amuñu woon benn gêne ñi xamul dara dañ ñooy jàpp naan walla loolu dañ leen a war a non non mooy dangaa xamul waaw loolu boo seetloo ñi nga xam ne réew yi nga xam ne amuñu xam-xam yépp contraire lii la doxe parce que ñoom dañu jàpp rien que wax lu wuteeg <laughs> li ñu gis ci biti li mu bëgg a def wala li mu li ñu gis ne moom la bëgg lool kese mooy sax alkande mais looloo ñu gaañ ñun bi ñun wolof Sénégal looloo ñu gaañ xam nga li ñu doon wax sëriñ boo xam ne day euh, gaa yi ñoo koy nettali ah, bu dem ci baar bi jënd beer sawaay naan gaa yi naan bu naanee bu jëndee beer bu ko yëngalee day nekk meew waxi caaxaan yooyu mooy la mooy fexe nañ ñoom seenum xel ba ne mbir mi day transformé wu meew léegi kon mooy moom au lieu ne même bu doon transformé wu sax rien que mu dem fa rek loolu noonu baaxul c'est pas normal parce que sàngara ci boppam dem gis ñu bind ci bideel bi bière nga ñëw jënd ko lool même bu dee meew lay doon sax après même buñ supposé woon te loolu amul sax mooy dañuy jàpp dañuy loolu dañ koy ñaawlu ak kum mën di jóge ci moom waaye dañ ko noon lañ koy kiiwee banaliser yu bon yépp parce que ñoom diw la boo leen waxee dara alku dara nga dul alku hmm? ah, kon Seydina al-Husayn ah, radiyallahu anhu noonu la ko ñii ñépp wax ngir ne ko mu toog ngir bañ a dem parce que fële moom Irak non bu fay dem gaay di ko faat waaye waxoon nañ la ne mais loolu Seydina al-Husayn moo ko gën a xam di <laughs> xam na ko waaye mooy li li mooy mooy mooy mooy mooy wa amrullahi qadaran maqdura mooy dogalum yàlla moom lu mu def la ba pare waaw gis nga buur yàlla li xew léegi nii heure bii à quatorze li xew nii léegi nii ni mu leere la lay ñëw ca kanam ci moom ginu la li xew léegi ginu la leer ci buur yàlla liy xew ëllëga ah. liy xew en deux mille trente cinq wala en en mille de wala li wees woon mooy lépp a yem fi moom benn yoon def na li muy def jeex na waaw te lool Seydina al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib xamoon na ko te xamoon na ne fi muy mujj moo ko gën a xam ñépp moo tax mu ne woon Mawlana ibn Abbas wax ko Mawlana ibn Zubayr radiyallahu anhuma la an uqtala min makaani kada wa kada xayrun min an tustahalla bi waaw ñu faat ma ci bërëb sàngam ak sàngam moo ma gënal am ay nit yoo xam ne dañuy daganal Makka di ko jaarale ci man waaw loolu duma ko def kon léegi ñu ngi kon ci yoon bi waxoon naa la nag bon riwaaye Abu bala ma ko fàtte al-Farazdaq euh, du imaam Ibn Abi Xaatim nii Abu Xaatim al imaam Ibn Hibbaan la moo ne euh, al-Farazdaq mii moom euh, voilà imaam Ibn Hibbaan voilà moo ne comme ni ko al imaam az-Zahabi tuddee mu ne da'afahu da'afahu ibn Hibban mu ne al-Farazdaq xam nga fii mu ne xam naa littéraire yi mooy en tout cas ñoom mooy du ñu wa du ñu ñoo xam ne mooy Farazdaq du siqa voilà <laughs> waaw waaw <laughs> léegi euh, voilà <laughs> kii ne al imaam euh, az-Zahabi mu ne da'afahu ibn Hibban mu ne al imaam Ibn Hibbaan nee na al Farazdaq moom dëgërul mooy da neen moom dëgërul moom waaw mooy eh, Abu Firaas lañ koy wax rek mooy moo siiw hada alladhi ta'rifu al-bathaa'u wat'atahu mooy bi muy takk tagg Seydina Zaynul Aabidiin ibnu ibnu al-Husayn muy Seydina Ali ibn al-Husayn Ali ibn Abi Taalib bi Seydina Zeynul Abidin bi mu ko doon tagg ci baytu yu leer yooyu yu yu màgg yooyu nga xam ne moom la wax ci moom te siiw al Hibbaan voilà moom moo ne du imaam Ibn Abi Haatim du Abu Haatim tamit mu ne moom imaam Ibn Hibbaan moo ne eh, kaana qaddaafan lil muhsanaat mooy ne da doon duggkat bu mag la woon ci jigéen ñi nga xam ne dañoo sang di wax ci ñoom loo xam ne lu ñaaw la ak weeram yi mu doon def moo tax mu ne fa yajibu mujaanabatu riwaayati mujaanabatu riwaayati moo tax ku mel noonu parce que ko ku mel noonu moom faasix nga mooy innal ladina yarmuunal mu'minaatil muhsanaatil gaafilaat lan la suñu borom teg ci suuratu nuur gis nga lim ci teg gaa nga xam ne ñooy fekk ñi nga xam ne jigéen ñi sangew jàpp seen bopp sell ñu leen di wax loo xam ne lu lu ñaaw la gis nga li ci suñu borom te léegi nag bu dee moom mii noonu la meloon nan nga bëgg a waxe ne kooku noonu moos kooku man da nekk siqa jamais <laughs> loolu nag la al imam Ibn Hibbaan wax ne moom nag da doon duggukat la woon waxoon nañ ko bii paas ne da doon wax moo tax wooy yan bari ittiqaa'u ñu moytu mu jaar nabat riwaayatu ah <laughs> voilà <laughs> voilà Eh, seen façon riwaay yi Abu Mixnaf fii nag moom lañuy ñuy feesal ci seen surtout téere littéraire yi jéem wax ci affaire yi hmm? ak yenn téere taarix yi comme niñ ko tuddewoon léegi nag fi ñu yemoon kon kon Seydina al-Husayn eh, azama moom dogg na ni day dem waaw parce que premièrement l'amour la mu tegoon condition ba mu nee Makka ci yónni gu mu yónni woon cousin wam di doomu bàyti xam di Seydina Muslim ibn Aqil radiyallahu anhu Muslim ibn Aqil yónnee na ko ndaw ne ko ñëwal ndax fii ni ñu bind ci lettre yi noonu la demee waaw ñépp yow lañuy xaar te jaayante naa ci ñu bari nangul naa leen jaayanteeg ñu bari pour l'instant moom loolu la amagul ci information xamul ne laa doon xaw ma ngeen koy wax a changé en Irak waaw parce que Ubaydullah ibn Ziyad ibn Abi a terrorisé gars yi waaw moom nag da doon utiliser le bâton et le et et et la carotte gis nga ni mu def xam nga gis nga mooy deux mu mu dog baatu gars yi pendre ba gaa yi kenn nanguwul a yëngu euh, même al-Hajjaj ibn Yusuf parce que keroog sama xelam ciy door a dem xam nga al-Hajjaj ibn <laughs> euh, mooy façon boobu la woon quoi waaw ah. waxoon nañ la ni mu def Abdallah ibn Zubayr faat ko fële ca Makka def noonu comme ni Ubaydillah def mais sauf que bi ma koy wax boo déggoo tem nga foog ne lim doon wax naan inni qad ra'aytu ru'usan ay aynat wa haana waqtu qitaafuha wa inni la saahibuha <laughs> loolu waxe woon Makka de Irak waxee bi mu ne dañ ko dafa jiite woon Irak dafa ne woon gouverneur après mais ñoom bu ñuy ñëw ñoom moom mooy dañuy terroriser gars yi ngir ngir nag ak asseoir leurs autori leur autorité waaw mais am na ñoo xam ne alal lañ leen di jox lu bari bu ko defee gars yi bon ñiy jéem dëgër bopp ak yooyu nag moom dañ leen di faat wala ñuy faat ñoo xam ne defuñ dara ngir mu nekk nakaal dissuasif pour ñu ci des loolu erek la ko doon waxe inni man raaytu seen naa ruusan mooy yéen toog nii ci nii yéen ñi ñépp mbooloon gis nga seen bopp yi mu ngi mel ni mango yu ñor xomb ci seen garab fruit yu ñor gis naa ne ñor nañ xomb te witt witt ko jot na te man maay leen war a witt mooy ku fi def dara gis nga sama glaive sama force épée yi sama glaive bi ci laa leen doge seen baat yéen ñépp mooy kon euh, Seydina al-Husayn radiyallahu anhu moom yëgul woon li xew après que ne la donne a tellement laa ilaah bi nga xamante ne nag ci la nekk ci yoon wi bay waaja euh, gaa yi wax nañ moom mu ne day dem euh, dafa bind leneen a bind lettre waaw daf leen a bind lettre waaye bala ñoo àgg foofu mooy eh, gis nga la parce que fan lañ yemoon eh, parce que côté voilà léegi nañ reprendre affaire yi pour <laughs> reprendre xaw ma la cour xaw ma la cour des choses xaw ma ngeen koy waxee <laughs> mooy xoola xam nga gisoon nañ Muslim ibn Aqil radiyallahu anhu ma que ne faat nañu ko hein hada bayin ak hani ibn urwa al-muradi ma ko fatoon bokkoon ci ñu ko fatoon mooy bañ koy ci këram la newoon mais sinon da doon déplacé wu comme niñ la waxoon selon riwaaye yu da'ifa yi lañ wax ak riwaaye bi nga xam ne moo ci tane bi nga xam ne moom la jële ci Seydina Muhammadul Baqir Abu Ja'far radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma mooy côté muslim gisoon nañ ne dañ ko faat mu joxe woon dénkaane laaj ban lañ amoon ginnaaw ñu ne woon biñ paree foofu dañ ne léegi nañ xool côté Seydina al-Husayn moom Makka nan la génne ak la fa xew est-ce génn na ak nu mu demee gis nañ génn na ba muy dem laata muy dem am nañu ne ko toogal ba mu nee ci yoon wi am nañu ko dab naan ko toogal mais mu dem léegi nañ ñëw Irak mooy kon. Euh, Muslim ibn Aqil keroog bi muy génn bi biñ koy waaja rey lan la wax du gisoon nañ ne riwaaya yu da'if yi dañ ne ak bi ci tane mooy riwaaya imaam ibn Sa'd yi moom da koo jaxase riwaaya Abu Mikhnaf yi da'if tanewul ba moom mooy yu da'if yooyu rek yu da'if yooyu yu faible yooyu dañ ne woon dafa xool ci mbooloo mi dane Ubaydullah ibn Ziyad laata mu koy faat mu ne ko est ce que man nga may ma ma ma def benn ndénkaane mu ne ko waaw mu xool ña fa newoon gis Umar ibn Sa'd mu ne ko yow yaa ba gën jege ci wàllu deret ci wàllu mbokkoo léegi nag dama bëgg nga yónnee ci al Husayn radiyallahu anhu ndax man maa ko waxoon mu ñëw ne ko bu mu fi ñëw parce que gaa yi lañ ko waxoon wute nag li ñu dëgg la de ba may dóor a ñëw de lañ ma waxoon rek lépp laa gis waaye après lépp changé lépp lañ changé war nañu ma mooy jàppale wuñ ko ndax dañoo mujj livrer ko bàyyi ko noonu ah ba ki nga xam ne mooy Ubaydullah ak i daggam ñoom sax ci seen biir mu am ñoo xam ne gars yi dañoo mujj retourner seen fes parce que boo fii wanee lenn luy wane ne cofeel ngoo amal Sayyidina al-Husayn gars yi dañ dañ dañ <laughs> loolu la woon léegi Ubaydillah daf cee teg benn affaire kon bi nga xam ci la wax Muslim kii Umar ibn Sa'd Umar ibn Sa'd am na ci riwaayu da'ifa yooyu dañ ne dafa ñëw wax ko Ubaydillah ne ko lii la ma wax léegi nag dama lay ñaan kon nga may ma am na ci yeneen riwaaye sax yu ne ko en plus nee na ko am naa fi ay dette yoo xam ne dama ko war a fay sama dette yooyu nag ma ko nag ma ko fayal mu ne ko waaw nee na da ko mu wax ko en tout cas li lim ko wax yépp mu ne ko yooyu yépp may naa loo ñu dog baat ñu ñu daal di koy rey daal di koy pendre moom ak Hani ibn Urwa al moom Muslim ibn Aqil léegi nag kon Ubaydillah am na benn ban information beneen mooy am na information que ne kon Seydina al mu ngi ñëw radiyallahu taala anhu wa arda mu ngi jóge na Makka kon mu ngi ñëw te fan la jëm Kuufa gii nga xam ne man maa fiy gouverne léegi ne mu def dafa waajal ah chef bi nga xam ne moo yoroon chefu police bi ki nga xam ne moo jiite woon euh, li nga xam ne mooy sécurité bi muy Husayn ibn Tamim moom la ne riwaay yi yépp nag mooy nettali yi mooy nettali ñoom Abu Mixnaf yi ah ne sois pas euh, inquiet ah voilà <laughs> huwa da'if <laughs> wallahi léegi mu ne mu ne kii euh, euh, Husayn ibn Tamim la Ubaydillah nekk mi nga xam ne moo noon chef chefu shorta yi mooy chefu police bi la wax nag na waajal moo yoroon kaaraange dëkk bi ne ko gis nga yoon yi jëm Kuufa yépp laa bëgg nga tasaare fa nit mooy nañ garder yoon yépp non seulement bu alxuseyn agsi mais képp ku nar a génn ngir jàppale ñu ko bu kenn dugg te bu kenn génn mooy yow koo am ci moom dut rek nee ko kirtim téye ko bu mu dem waaw koo am ci moom xel ak yaa yaa koo am koo dute rek bu mu génn bu bu bu bu bu mu traversé waaw bu mu traversé mukk bu mu traversé fépp fuy wane fu fu jëm Kuufa ñu daal di koy mu am ay garde yu fa ne bu doon day mel ni liñ naan ay ay tay ay check point waaw <laughs> waaw américain yee ko njëkk a def ah. <laughs> fële ca Irak check point Ubaydullah di ay check point ngeen koy woowe tey ci anglais waaw filtre fépp bu kenn dugg bu kenn génn lu dul nga xam ci waajoo jële di bëgg a dugg kay waaje génn lu leer yow ki nga xam ne yaay Xusayn euh, kii nag bokkul ak du du du Xusayn de Xusayn voilà <laughs> amaana sàpp sama nu mu tuddati prononciation moo am problème waaye du du Xusayna déedéet du comme Seydina Xusayn di siin mais bi saad ah Xusayn ibn Tamim kon noonu lañu def kon gis nga doom bi waaw kantaa nga ne ma mee këli nag côté Seydina Xusayn radiyallahu taala anhu moom bi mu ñëwee bay jege si ba léegi ci kaw riwaaya yooyu ak riwaaya imaam ibn Sa'd bi mu jaxase nee nañ dafa bind ab lettre waa Kuufa ah ngir dalal seen xel yëgal leen ne mu ngi ñëw waaw ah jox lettre ba Qays ku ñu naan Qays ibn Mushir Qays ibn Mushir lan la bind ci lettre bi ci riwaay ab imaam at-Tabari bi jaar ci alhamdulilah Abu Mihnaf mu ne mu ci bind moom Seydina al-Husayn bismillahi irrahmani irrahim mi fees dell ak yërmande ci moom laay tàmbalee arrahim te yërmandeem yaatu ba daj ñépp ci ñoom ci kooku di boroom boobu subhaanahu wa taala man moom laay tàmbalee man alxusayn ibn ali radiyallahu taala anhu wa ardaa mu def min alxuseyni ibn ali ila ixwaanihi min almuminin walmuslimin mu ne lettre bii mu ngi jóge ci man alxuseyn ibn ali jëm ci sama mbokk yi ci way ngëm yàlla yi yu aleykum wa raxmatullahi wa barakaatu waaw yàlla na jàmmi buur yàlla yal na jàmm nekk ci yéen wala buur yàlla mi assanaan yal na di deñ di leen dotti jàmm wa rahmatullah ak yërmandeem wa barakaatuhu ak ay barkeel waaw yal na nekk ci yow ci yéen fa inni ahmidullaha ahmadul ahmadullah ilaykum alladi laa ilaha illa hu maa ngi sant fa inni ahmadu ilaykum allah alladi laa ilaha illa hu maa ngi sant buur yàlla mi nga xamante ne nii amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg kurul moom amma ba'd ginnaaw lii euh, euh, abu mixnaf nag <coughs> nee na bi mu àggee fi lii mu ngi ko bind bi mu àggee fi nga xam ne mooy batnu rumma benn bërëb la ci la yónni qays bnu mushir as-saydaawi jox ko lettre bi <coughs> léegi rek <coughs> kon wax loolu mu ne amma ba'd <coughs> ginnaaw lii fasl al xitaab fa inna kitaaba muslim ibn aqiil jaa'anii yuxbirunii fiihi bi xusni ra'yikum wa ijtimaa'i mala'ikum alaa nasrinaa wa talabi bi xaqqinaa fa nas'alu llaaha an yuxsina lanaa sanii' wa an yusiibakum alaa zaalika a'zama al-ajr waqad shaxastu ilaykum min makkata yawma thulathaa'i li thamaanin madayna min dhil hijjati yawma tarwiya fa idhaa qadima alaykum rasuulii fakmishuu amrakum wa jibduu fa innii qaadimun alaykum fi ayyaamii haadhihi inshaa allahu ta'aalaa wa salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh lii la riwaaya abu mixnaf ad-da'ifa wax wa riwaayatu inda al-imaam at-tabari aydan mu ne mu ne leen man de ginnaaw bi mu santee yàlla nuyu leen ñoom mbokk yi nekk foofale ca kuufa way ngëm yàlla yi mu ne dikkal na ma lettre muslimum na aqil bi ma leen yónnee moom yëgul ne muslimum na aqil moom ba mu génnee Makka yow mu tarwee ci suba ga lañ ko faat mii xamu ci dara radiyallahu taala anhuma mu ne dikkal na ma leetaram bi ma xabaare seen xalaat bu rafet ak seen ni ngeen dajaloo nekk benn ngir dimbali ma waaye tamit sàkku li nga xam ne mooy sama xàq la waaw mooy ñàkk reconnaître li nga xam ne man duma reconnaître Yazid waaw te nag wallahi axaqu nnaasi bilxilaafati ana idin mooy seydna al <laughs> loolu ñaari ñaar ñu gëm yàlla laa wax amuñ ci amuñ ci lu ñuy nàttamle mooy ki ginoon a yelloo nekk xalifa waaw waaw kenn àndul ci Yazid parce que dangaa jàpp ne ñi ci ànd këne moom mii moo fi war a ne këne moom aywa bu doon am nañ mbir mi ci lu ñu neex rek la tegu wala am nañ ci choix moom lañuy fal kenn du ko fal waaye nag ngir li xaq ni dimaa mu'miniin ngir bañ deret tuurooti ci xëccoo am ndax gaay ñoom gis nga lii nguur gi ñu téye il sont prêts à à à seen tuuri deret ngir mën koo téye kon nag loolu lay wax mu ne fa nasalullaha ñu ngi san ñu ngi naan buur yàlla an yuhsina lana sania mu rafetal ñu jëf ji nga xam ne moom lañu bëgg a jëf wa an yusibakum ala dhalika a'zama al ajr te mu fay leen ci yooyu ngeen ji fay waaw <coughs> ah. mu ne tamankat jóge naa Màkka di ñëw ci yéen bésub sulasa ah muy bésub mardi comme suñu bés bi ah. mooy comme suñu bés bi di mardi Euh, ñun ñu ngi ci lan Sha'ban euh, voilà ñun ñu ngi ci Sha'ban tey le deux Sha'ban ah le deux Sha'ban l'an mille cent quarante un ñun ci lañu ne mu tombeek mardi comme bés bii Seydina al Xuseyn ne moom ci la génn ci la jóge fi nga xam ne Euh, mooy euh, Makka nee na kon génn naa ñëw ci yéen di ñëw génn naa Makka ci bésu mardi bi di ñëw ci yéen ah yawmu tarwiya tombeeg huitième jour bi di mu tarwiya ci bésub aj ci période aj bi euh, ci zil xijjati aju tabaski weeru tabaski mu ne leen fa idaa qadima aleykum rasuuli kii ma yónne ci yéen muy Qays ibn Mushir as-Saydaawi mi ma jox leetre bi bu dëgmalee agsi ci yéen na ngeen nëbb seen mbir mooy na ngeen ci gaaw bo waaw na ngeen ci gaaw te tamit na ko nëbb waaw te ngeen xam ne ngeen góor góorlu nag te xam ne maa ngi ñëw insha allahu taala ndeem soob na suñu borom wasalaamu aleykum wa rahmatullah wa barakaatu eh, bi mu bindee lii yónni ko kii kon mooy dañuy dox di dem mais lettre bi bind ki mu ko jox moom day gaaw ngir teel a àgg kuufa boobu laata muy ñëw ndax suñu laaj tamit moo doon mais Omar ibn Sa'd moom est-ce que la ko muslim na aqil waxoon def na ko loolu dinañ ko gis <laughs> waaw <laughs> léegi euh, bi nga xamante ne nii nag ci la Qays ibn Mushir mii dem nee na riwaay bay wax ba léegi bu Abu Mikhnaf bi wa huwa man ho ah bi mu agsee Qaadisiya alxuseyn ne ko tiib jàpp ko mooy ibn tamim am ñu ne ibn numayr waaw ah ne ibn numayr am na ñu ne ibn numayr du tamim mu ne ko nuus mooy chef de police ñi nga xam ne ñooy mooy bu ubaydillah bu Kuufa bi ne ko ndax comme que dañoo ceinturer fépp ñu jàpp ko bi mu agsee agsi ci garde yi ñu ne ko nuus Qaadisiya laata mu yagsi ci saase mu yónnee ko fa ba'atha bihi ila Ubaydillah ibn Ziyad yónnee ko Ubaydillah ibn Ziyad nu mu gën a gaawe waaw ba mu àggee ci saase la ko Ubaydillah euh, daal di fàtt waaw non seulement daf ko faat mais faat bu ñaaw bu ñàng sax en tout cas la riwaay bi wax wa hiya da'ifa hein léegi nag euh, bi nga xam ne loolu la def euh, am na beneen riwaay boo xam ne nee na am na keneen ku mu yónni te mooy riwaay imaam Ibn Sa'd bi ñu wax ak bu imaam al Balaazuri bi ci ansaabul ashraaf boobu dañ ne ki mu yónni euh, benn waay la boo xamante ne nii bu ñu naan Abdullah ibn Baqtur moom la yónni ngir ci muslim cette fois-ci ci muslim ibn Aqil te moom xamul ne hé kam njëkk yónni faat jàpp nañ ko faat ko kii muy yónniwaat cette fois-ci ci ka ko fa ka ka ka muy muslim naqil moom génn na àddina bu yàgg bopp bopp bu yàgg la ko gaa yi faat waaw mu jaarati foofu al-Husayn ibn Tamim ni ko ni ko luus tée <laughs> walla ibn Numayr yónniwaat kooku tamit ci ci ki nga xam ne mooy ibn Ziyad mu rayati ko ray bu ñàng te en fait mooy bu la rayee gars bu leen rayoon nii selon bon riwaaye yi mooy ñun ñépp koy xam dañ lay rey pendre la fii waaw moo tax nag gis nga lii nii euh, stratégie bu rëy rëy la woon bu Ubaydillah te waaw waaw ndax rey gi mu rey Abdullah ibnu Buqtur walla Buqtur ah te moom Abdullah ibn Buktur dañ ne moo moom mii eh, eh, axul Xuseyn la woon min ar-radaa mooy Seydina Xuseyn radiyallahu anhu ñoom ñaar ñoo nàmpandoo waaw mooy nàmpandoo nañu ñoo ca kaw pale ba la ngay jël rek tëm lañ lay tëmbeel kay nga juur yeew lu juuru sa yax yi damaatoo après nag hein ñu daldi euh, lay wane au public ñépp xam ne képp koo xamante ne taxaw na fi gis nga ñii al Xuseyn na leen yónni te luy lépp Ubaydullah da ci amaale ngan di information waaw ndax da leen doon enquête tamit ba pare rey leen rey bu ñaaw mooy non seulement dina xam kon fan la tollu waaye it possible mooy ab atu la boo bu mu jàpp bu pour te gën a terroriser waa dëkk bi waa Kuufa ba moo tax kilifa yu bari saay ah nemm lañ mujj def waaw ni xar ni yaru xar ni xar yu ñu yar waaw kenn ñemewu faa wone voix dissidente ñemewoo waaw <laughs> léegi nag bi nga xamante ne nii ci la yii xew euh, riwaaye abu mixnaf bi am na bu ci ne euh, dañu bi ñuy dem koo xam ne nee na moom ci ci convoi bi la àndoon parce que waxoon nañ Seydina al Xuseyn muy dem village yu mu romb gaa yi dañ doon ànd ak moom am ku ne moom dañoo pare suñu aj ñu gaaw bëggoon a daje yéeg Seydina Xuseyn mooy dabi ko ñu gaaw dabi ko nee na mu am benn waay riwaay Abu Mixnaf bi la mu ngi ci imaamu Tabari huwa mu ne daa <laughs> ne way saa yow lii ñun xam nañ ko man la non non non attends rek il faut foo rew kii wi rek waneen li mu doon ba ku nekk xam ne lii nii du argent comptant oh dara dëgëru ci <laughs> léegi mu ne biñ ko dabee mu am benn waay bu ñu romb bu bokk ci waa banu asad mu ne fa hamma al an yukallimahu wa yas'aluhu fa taraka fa jitna zalika ar-rajul fa sa'alna waaw nee am waa ji bi ñu rombee bokk ci waa banu asad romb suñu convoi bi nee na Seydina al-Husayn dem bay wax ak moom après mu bàyyi ko daal nee ñun nag ñun ñi ñun ñi ko dab ñu ñu dem ci waa ji euh, wax na seen tur mooy Abdullah ibn Sulaym la ak al Mudri ibn Mushma'il al Asadiyayn ñoom ñii ci waa Banu Asad nee nañ nee nañ ñooy nettali mbir mi ne dañoo aji te bañuy aj yëg ne Seydina Al-Husayn génn na radiyallahu anhu ñun bëgguñoo lu dul dab ko moo tax dañu gaaw pare rek rëppatal ngir dabi ko bi ñu ko damee nag nee na bi mu romb benn waaye romb leen ko bokk ci Banu Asad mooy comme ñoom les mêmes tribus que ñoom mu dem bay wax ak ñoom après mu bàyyi leen ne quant ñu dikkal ko laaj ko ne ko mais ndax fi mu jóge mooy <laughs> kot Kuufa lay jóge côté yooyu ñu laaj ko ci mais Kuufa nu mu demee foofu mu nañu wallahi lam axruj min alkuufati xatta qutila muslim bnu aqil wa haani bnu urwa wa ra'aytuhumaa yujarraani bi arjulihimaa fi suuq waaw nee na waa ji nañu wat naa ci yàlla génn ma kuufa lu dul ne fekk na ba ma fay génn fekk ñu faat nañ muslim ibn aqil faat nañu ko haani ibn urwa al muraadi ma ko fatoon faat nañu ko te gis naa man seen koor ñu koy traîner ci marché bi yeewu leen mooy dañ leen di yeew teg leen ci benn daaba ak géléem walla yooyu muy daw ak ñoom waaye gis nañ riwaaye yële wuti na ak riwaaye bii riwaaye yële nee dañ leen a daaj waaw dañ leen a daaj ñépp di xool waaye bu doon sax riwaaya yu wér la ñu mënu leen boole ci leneen mooy si ñaar yépp lañ leen def wëral leen ci mbedd bi marché bi nga xam ne moom li wolof naan ku dee ci marché yaa tàgge sa bopp ngir lan ngir déggoon ngi ci xolu nit ñi gis nga ko fi def dara gis nga ki ngeen doon jaayanteel mu ngi nii ñuy ñu ñu ñu takk def ko traîneau di ko traîner ci mbedd bi moo ki ko fatoon ba pare nag ñu daaj ko ngir ku gisul woon ca marché ba gisal fii ci buntu pale bi kenn nii lañ ko def ci place publique en tout cas waaye wërul yi lii lay wax ah bii nii lii moom dane dañ man génnuma loolu gis naa ñu faat leen di leen traîner ci suuf si foo fële ca marché ba nee na ñoom ñaar nee nañ ñu daw nu mu gën a gaawe ak si ci alxusay di da ne ko ah ñu daal di koy wax ni mu demee li ñu waaji wax nee ba mu yëgee lool moom bon en tout cas ci yoon wi la ko mu ngi koy dóor yëg mu ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un miraaran nee bi ñu ko ko waxee sayyidina al-Husayn inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mooy ñun de ci buur yàlla lañ jóge ci buur yàlla ñuy dellu alladhina idha asaabathum musiba qaalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waaw ñi nga xam ne bu leen musiba yi dalee lool la ñuy wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waaw kon mooy moom ci yoon wi en ci mooy ci yoon wi la yége ah kon kat don bi dëgg-dëgg changé na kon muslimum na aqil faat nañ ko lam ma waxoon di dëgg la lettre ba ma yónnoon loolu moom amul nattable que ne dëgg la waaye nag lii day wan ne kon affaire bi changé na kon faat nañ ko faat ko ko faloon di leen traîner ci la ko yëg muy muy wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waaw alxuraan nee na ñi nga xam ne bu leen musiba dalee loolu la wax mu koy wax nee na mu koy wax lu bari waaw nee na ñu ne ko nag ñun ñaar bokk ci banu asad te daboon ko jóge ca aj ga ñu ne ko allah allah fi nafsi ñu ko ñu ngi lay moytalu ko ay waaye ñu ngi dagaan buur yàlla waaye seydna al Husayn ci sa bopp bul dem foofu kon kon nii la wër yi mujje kon bu loo fay def nee na mu ne leen laa xayra fi l ayshi ba'dahuma laa xayra amul yiiw fi l ci dundu ba'dahuma ginnaaw ñoom waaw waaw mu ne am ñenn bokkoon ci convoi wam bi ne wallahi ma anta mithla muslim aqil walaw qadimta al kuufa la kaana an-naasu ilayka riwaay day wax ba léegi Abu Mikhnaf bi riwaayatin fa mu ne am ci convoi Seydina Al-Husayn bi ñu ne am ñu ne noo yow nag waaw muslim kon yëg nañ ne kon nii lañ ko def mais yow ak yow ak muslim yamu ngeen yow ni nga nit ñi fa nga àgg ci xolu nit ñi ak fañ la teg te mu ñu fa muslim mooy bokku ngeen dëgg la def nañ ko loolu mais yow boo demee ça retourne tout mooy ñoom ñépp dinañ reconnaître erreur bi ñu def delluwaat am nag yow nee ñeneen ñi wax am ñeneen ñoo xam ne euh, ñu ne am na ñeneen mooy yeneen riwaaye boo xam ne ba léegi ci Abu Mixnaf mu ne am ñeneen ñu ne noo ci mbokk euh, Muslim ibn Aqil ñu daal di jóg mooy njabootam ndax njabootam dafa àndoon ak Seydina Xuseyn ñu ne wa laa wallahi hmm? laa narji'u hatta nudrika sa'rana aw nazuqa ma zaqa axuna <coughs> waaw ñu ne comme que loolu <coughs> suñu mbokk di suñu kilifa kon faat nañ waat nañ ci yàlla ne duñu dellu kon dañuy kontinu fekk mooy waman qutila mazluman day ñëwaat <clears throat> la aaya bu doon wax ku ñu faatal sa mbokk ci tooñ buur yàlla defal na la sultaana pouvoir ci kaw ña def loolu le kon ñu ne ñun moom duñu dep dëpp lu dul ñu ña leen rey ñu faat leen rek ñu mos li mu mos mooy ñu faat ko comme ñu faat ñu comme niñ ko faati léegi nag nañ leen euh, dellu parce que riwaaye yi dañuy wax ne du kii du ñuy rek a aviser am na ñeneen ñum romb ñu ne ko déet foofu de affaire ya mujjatul loolu yow al Xuseyn foofu gaa yi soppi nañ seen veste de terreur bu mag am Kuufa am kanta Umar ibn Sa'd voilà ri am na riwaaye yu ne ba léegi yu amu Mixnaf yi ndax yu bari la quoi yu bari bari lay indi ci xaddasana diw wala diw nee na ma après mu ñëw wax ni lii après mu indiwaat beneen lii am na riwaay yu ne siidi yónnee na nit ndax Ubaydullah dana ko yónneel loolu may nañ ko ko moom Muslim yi mu yónnee kooku dem wax ko Seydina al Xuseyn Seydina Xuseyn te loolu nag moo ñuy defal moo ñu yóbbu ca riwaaya ba nga xam ne moom lañ la doon wax ne moo tane <laughs> wa hiya aydan da'ifa muy riwaayab kan ki nga xamante ne <coughs> muy riwaayab Ammaar ibn Muawiya ad-Duhni bi nga xam ne neewoon na da man maa laaj Abu Jaafar Muhammadul Baaqir radiyallahu anhu ne ko nettali ma nan lañu faate Seydina al comme si man dama koo fekke woon waaw ci riwaaye boobu dane ñu nga fa yeboon bi gaa yi faatee seydna muslim ibn aqil ak haani ibn urwa wa salabahuma riwaaye boobu moo ne dañ leen a daaj mais riwaaye boobu ak dofam moo gën a mooy dofu mooy faible na mais ak faible am moo gën a mooy graw riwaaye abu mexnaf yi moo taxoon maanaam bu doon sax luñ dëgër ñu mënoon leen boole ci ne pendre nañ leen mooy dawale nañ leen ci mbedd yi ci marché bi après ñu pendre leen riwaaye bii kon Ammaar ibn Muawiya ad-Duhni mu ne Abu Jaafar di Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn ibn Abi Taalib radiyallahu anhu muy sëtu Seydina al-Husayn mi di Seydina Muhammadul Baaqir nee na boo ko nettali nee na bi ñu faatee Seydina euh, Muslim ibn Aqil ak Haani ibn Urwa mu ne walam ba pare mu ne walam yablugh walam yablugh al-Husayn dhalika hatta kaana baynahu wa bayna al-Qaadisiyyati thalathatu amyaal voilà fala ko nag kii ki ñu yónni woon daal di dajeeg moom fa laqiyahu al-Hurr ibn Yazid at-Tamimi fa qaala lahu irji' fa inni lam ada' laka khalfi khayran wa axbarahu alxabara fa hamma an yarji'a wa kaana ma'ahu ixwatu muslim fa qaalu wallahi la narji'u hatta nusiba bi sa'rinaa aw nuqtal <clears throat> fa saaw mu ne kon ñu ngi ci riwaaye ak dooni bi wa huwa inda wa hiya inda al imaam at-Tabari wa qad dakarahu aydan al-Hafiz Ibn fi al-Bidaya wan mooy yi ñu fi wax ay Tabari yi yépp al-imam al-Hafiz Ibn lay jële ci foofu bi indi moom it ci al-Bidaya wan-Nihaya ah loolu waxoon nañ la ko ah <coughs> wa fi sanadihi da'f mu ne loolu lépp nag moom fii dane yëgu ko mooy même chose ndax fee dane Qadisiya kii nag dane dafa ñëw bay jege Qadisiya Seydina al-Husayn yëgul woon ne faat nañu ki nga xam ne mooy Muslim ak Haani yooyu yëpp xamu ko ci dara mu ngi ko xamee bi nga xam ne ci la agsi bay jege Qaadisiya Qaadisiya salaasatu amyaal waaw environ ay quatre virgule quatre-vingts wala quatre-vingt-deux kilomètres entre Qaadisiya ak foofu mu àggee foofu mu ne fa laqiyahu fa la dajeeg moom al-Hurr ibn Yazid tamimi al-Hurr ibn ku ñëw al-Hurr ibn Yazid tamimi dajeeg moom ne ko irji' ne ko dellul fa nga jóge woon yow al-Husayn fa inni radiyallahu anhu lam ada laka xalfi xayra ndax bàyyiwulu ma la sama gannaaw yiw mooy yépp wu fa jeex ma Kuufa moom <laughs> ay Kuufa Kuufa Kuufa léegi mu ngi ci giron wu <laughs> nguur gi saa yi bàyyiwu ma la fa yiw de bàyyiwu ma fa yiw pour yow wa axbarahul xabar ci la ko xamal ne gis nga muslim faat nañ ko haani faat nañ ko mais faat nañ ay mooy foofu terreur a fa am léegi ah <laughs> xabal ko ne tamit Ubaydullah ibnu Ziyad moo fa ne ñoo ñépp nag du ñu alxuseyn réeri radiyallahu anhu du ñoo xam na xam na gaa yooyu ah kenn ñii ñooy Ubaydullah il Basra moo ne woon le gouverneur de Basra waaw <laughs> te tamit euh, am na riwaaye sax yu ne Basra tamit gis nga ba ba mu jotee ses nouvelles kii fonction di dem fële kuufa rakkam la fa bàyyi ba muy génn daf leen a xutba ci moske basra bi xamal leen lu mel ni midi ne maa ngi dem gis nga bu ma fi déggee benn trouble <laughs> bu ma fi déggee benn trouble yéen man maay ki ngeen xam noo seulement que ma ko dégg dama koy faat mais ay dinaa ko faatal ay alalam moom ñàkk na ko te dina faat ko lay def faat yi mu gën a ñaaw waaw benn trouble bu ma ko déggee sama ginnaaw <laughs> bon waaye boobu it dayifa way <laughs> ñoo bari dayifa moo tax gis nga côté bii nii <laughs> moo tax euh, gis nga moo tax moo tax histoire histoire nekk lu xaw compliqué c'est pas chose facile taarixul islam nii xam nañ ci dara ñun ci siira bi ah imaginer lii bu doon yii yépp ay ndax xool càllale yi sa yoon newu ci da ñëw rek di wax mais li ngay nettali sax da ngay am problème parce que kii day même personne bi day nettali lii gis nañ Abu Mexnaf li muy nettali léeg-léeg mu nettali lii nettali lu ko contraire comme ni ci Seydina Abdallah ibn Zubayr nettali ne moo doon pousser Seydina al-Husayn ngir mu génn Makka nettaliwaat beneen boo xam ne da ne non Seydina al-Husayn Abdallah ibn Zubayr ci boppam parce que waa ji nee na damaa waxoon nañ ko bii passé dañoo dem di aj bañ ñëwee ci Kaaba gi euh, ñu gis euh, Ibn Zubayr ak Sayyidna al ñoom ñaar ñuy waxtaan mais doon xaw wax ndànk mais liñ doon wax ñun fi ñu newoon ñu ngi ko doon dégg Ibn Zubayr naan ko toogal fii bul dem toogal fii Makka yow ñu jaayanteeg yow yow yaay nekk xalifa bi mais pas Yazid ndakooru ñu Yazid looloo ñu génn mi Medina nag toogal fii Sayyidna Al-Husayn ne déedéet parce que man dégg naa sama baay lii la ko dégg naa sama baay naan am na kuy xaw ma moo xam ne mooy mooy daganal Makka fii te man bëggumaa doon kuy woowu mu ne ko kon bu dee yow manoo loolu def ma man ma jiite mais say ndigal lay dox mu ne ko loolu soxlaw ma mooy loolu lépp Abu Mihna fa ko solo mooy bu doon yow xooloo càllale xooloo dara même même personne boobu yi mu indi yëpp nooy def parce que c'est contraire voilà moo tax affaire bi de il est compliqué nii nga mën a def ngir am ci dara waaw prix yi affaire yi lu kii nga teg fële lii baaxut sëñ lii nii dëgëru te bu ci am benn complaisance ak dara toppal dëgg ak lu waay mën a wax voilà. da'ifa eh, yi nag dafay bari parce que ñàkk yenn rigueur yi xew ci wàllu siira moo tax ku mel ne al imaam Ahmad rahmatullah alayhi doon wax sax jàppoon ne lii du xam-xam wax dëgg bu dee lool la kay du xam-xam al imaam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal dafa jàppoon ne siira bokkul ci xam-xam yi mais lu mu ko doon wax parce que loo xam ne lu ay yow nettali ñu téye duñ seet kii li ñii di nettali ñooy ñan dëgër nañoo dëgëru suñu yoon newu ci mais wax na dëgg bu dee lool kay du xam-xam ana lan lañ mën a tudde xam-xam loo xam ne yow ñeme woo waat ne nii la demee woon xam-xam kay day leer xam-xam day leer mais lu melut noonu spéculation la tudd ñun nag loolu la bañ mbir mooy ne nag pour mu nekk xam-xam da koy teg ci lu leer nañ di xool càllale yi mu leer na ne lii man nga ne lii moom am na lu dul loolu nga xam ne lii amut mu jeex takk wala léegi mu ne riwaaya kon ad-Duhni bi mu ne ki ko mooy Seydina Abu Jaafar radiyallahu anhu mu ne léegi euh, bi nga xam ne ci la al-Hurr ibn Yazid at naa dajeeg Seydina euh, al-Husayn à trois wala quatre virgule ay quatre-vingts jàpp quatre-vingt-deux de Qadisiya benn dëkk la woon bu mag ville bu mag foofu mun na ko dellul parce que man bàyyiwuma la sama gannaaw ku fa gëm a yiw xabaar ko ne ko faat nañ ñoo ñépp mu ne fa hamma an yarja Seydina al-Husayn demoon ba ne ah mooy comme que lañ ko diggoon te loola taxoon mu jóg amatul ba ka ko newoon sax ñëwal ndax mbir yi jaar newoon ndekete ginnaawam faat nañu ko laata mu ciy xam dara nee na mu naroon a dëpp mu ne waaye dafa àndoon ak ixwatu muslim mbokki muslimum na aqil yi ñi nga xam ne ñoo bokk aqil ñu ne ko ñun duñu dellu fekk jëluñu fayuluñ suñu ki ñu faat dañoo faat suñu mbokk borom bi kon defal na leen pouvoir dañuy faat ñi leen faat wala boog ñu faat ñu ñu continuer waaw Ubaydillah nag gis nga eh, ñi Sayyidna al-Husayn jot a yónni ñu jàpp leen mu faat leen <coughs> daf cee def lan dafa waajal nag ab arme mais kon nag ñii agsi nañ mu ne fa wa kaana ubaydillah qad jahaza qad jahaza al jaysh li mulaaqaate ubaydillah <coughs> defar armée non seulement non seulement daal dinay lan disperser police bi ñu def ñu ceinturer Kufa bu benn sortie wala benn entrée bu kenn romb kopp koo xam ne takrah rek mooy xam nga ci moom dut wala kii nga rek soupçonné nga dara ci moom ni ko kir tëj waaw bu mu jàll bu mu jàll yow Xusayn waaw mooy Xusayn chef de police bi pas Xusayn waaw waaw léegi loolu bu ko <laughs> voilà léegi nag euh, Euh, <coughs> li mu des mu ne parce que dafa waajaroon benn armée boo xam ne Umar ibn Sa'd moo ko jiite woon riwaaye yi am na yu ne bokkul ak riwaaye abu euh, ki euh, Ammar ibn Muawiya ad-Duhni bii bii dane wa kaana Ubaydullah te Ubaydullah qad jahaza al-jaysh nag armée li mulaqaati ngir dajeeg Seydina al Xuseyn ngir mu bañ a agsi Kuufa waaw mu ne wax ji wax ci biir ah <coughs> ne wa amiruhum Umar ibn Sa'd ibn Abi Waqqas ah wa kaana Ubaydullah wallahu rayy wa kataba lahu bi ahdihi alayha ida raja'a min xarbil xusayn waaw bi nga xam ne ci la fekk dafa waajaloon ab armée boo xam ne ko jiite woon mooy Umar ibn Sa ibn Sa'd ibn ne ko boo dajee Xusayn ba pare ba ñëw dinaa la def nga jiite ar-Ray benn ci territoire yi nga xam ne ci sama autorité la nekk man Ubaydillah dinaa la fa def nga jiite ko am na ci yeneen riwaaya yu Abu Mixnaf yi nee na moom day waa daylam lañ waroon a xare jil bi nga xam ne nag ci la Ubaydillah ñi mu jàppoon ñoon ñi doon ñi Seydina Al-Husayn woon ñu ne leen kirtim ci ci checkpoint yi indi leen faat leen te ñu xame ci ne ñoom kon jege na ci la ne armée euh, Omar bi Omar ibn Sa'd bi léegi bul dem Daylam yépp fexeel nga dem ci al-Husayn bala ngaa dem fenn waaw ba pare foofu nga door a dem Daylam te boo paree ma daal di lay fal fi nga xam ne mooy rey loolu la wax Omar ibn Sa'd léegi nag laaj bi mooy est-ce que Omar ibn Sa'd dina nangu affaire bi waaw est-ce que dina nangu proposition bi ah loolu nag insha allahu taala lañaa gis ci jotaay bii di ñëw àggale ko ba léegi ci tarjama seydina alxusayn ibn ali ibn abi taalib radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma kon bii di ñëw ñu àggale ba léegi kon ci tarjamam insha allahu taala wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala